màndarga ay melo la ci yenente bi sallallahu yu mag yoo xamante ne moom la ci waxoon mooy fi mu tàmbale woon ne ala waawe al muxtaaru ci ñu tànn ki sallallahu alayhi wasallam man baatu muxtaar day tekk ci ñu tànn day tekk ci tànn tamit maanaam forme bi day tekk ci ñu tànn mais day tekk en même temps ci tànn maanaam yenente bi sallallahu alayhi dañ kaa tànn mais aussi moom mooy tànn xuyira tànneef lu nañ ko duuna may niñ ci lu dul ay sos waaye walam yaxtar te di bi xaqin ci dëgg nay la jii amul nguur wutu wutu ko wabilaa bi te ci barke yente bi sallallahu alayhi wasallam bi la ñu woowee xayra qawmin ngën jii nit ngën jii xeet wabil irsaal ci ko yabal naa lañu sangee ci lañu nekkee sangu la diini képp koo xam ne boroom kilifteef ko waqul waxal ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam qurashi waa ne arab yi arab la tu saddax bu boobaa def na la dëggal wa sidqul qawli dëggub wax nag xaqan ci lu wér zeynu diini mooy taaral diine shafi'an moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam aji ramm la boo xamante ne safatun ku sell la ci gépp anam barrun ak a baax sallallahu alayhi wasallam ku baax la ra'ufun ku bari ñeewante la hudan ku jubla maanaam mooy jëmmi sax yahdi dana gindi almadina jambi li xayri diini njeeru ngën yoon wa xajari te nekk na ci xajarul aswad xeer woowu alqabaa u arte lawoo ñeel ko arteg lawoo ñeel ko shahirun bu siiw am na ci arte bu siiw fa zakal xukm boobu la arte diinun arte la boo xam ne xayru diini mooy gën ji arte maanaam na ko xeer na xeer woon rek bi haadina ñeel na aji gindi suñu nizaamun ak nosewin bu taaroo taaroo taaro te rafet li mun taxi ji ñeel képp koo xamante ne euh, dafa ngiiroo nizaamin maanaam yoon wi nga xamante ne xayri diini moom muy gën ji yoon gën ji jikko rafet yaa ma faasal woo suñu tefe ci loolu moo tax ba sabaq naa raw na la ñun xeet bi man képp koo xam ne si waa naa bokk te ñun ay ya sabaq jiitu nag jépp raw lañ ko raw hmm. euh, kii comme niñ ko waxoon ci yaay wa maa li siwaaka yaa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaw ah, sabaqtum walam yokkal musaabaqatan tamit saa xam yow da ngaa raw ba pare mënuñoo imaginer di rawante mën moom da nga ko def am xel mënta natt ne yow boo mën ngaa bokk ci benn xeetu rawante doonte yaa raw nag waaw dañ lay wax ne yaa raw rek mooy ñun ñun kay ñoo raw waaye yow moom maanaam yow rawante woo waaw comme li Cheikh Amadou Bamba wax rek daal ci ñun ñu fa def bi mu naan euh, na euh, raamal waraa nay la fadlul musli'ina lahu wal fadlu 'inda rasulillahi qarrahu loolu raa yebal ko waaw bindeef yëpp dañoo dawoon di wuti ji ngëneel mais ngëneel da leen njuy ñoom ñëpp daw ñëw ci wet yeneen bi saa sam toog moom mi rawante wuloon waaw sallallahu alayhi wasallam moo tax bi ci barke la ñu yi noone kulla diini gépp nooteel wala dinaa ci toroxal al aad yi noone kulla diini bii ci barkeen bi sallallahu alayhi wasallam dinaa ci la amee al xay xayram jiw wuudul wa daana te ci la amee tamit al ñeneen ñu dul ñun sarran mbon bu mag a mag a mag mooy xayran wa sarran bu di dellu ci bii dinaa wa daana al xayru wa sarran voilà yaa ilaahi yow buur sama bi may jaamu xaw yi dëgëral duuni sama doye bi xanaanun yeneen bi sallallahu yoon wu leer la balli fi nekk xanaanun yërmande la sallallahu alayhi wasallam balli fi nekk xanaanun barke la xanaanun wërsëgu yaatoo yaatu la moom yenente bi sallallahu alayhi fi nekk xanaanu ku wegeel ak am wegeel axil xaniini kii nga xamante ne moom mooy boroomu euh, mbëggeel bu tar ci ci ci ci ci mbindeef yi dafa bëgg mbindeef yëpp dama tamit mandarga la ci nit ku yegg ci yàlla mooy dëgg ba dem moo xam da ngay bëgg mbindeef yëpp sans amul xejj amul seet voilà boo bëggee mbindeef nag ñoom ñëpp euh, ngir ne yàlla moo leen bind ngir ne ñoom ñëpp ay feeñuwaayu yàlla lañ waaye ngir ne ñoom ñëpp ci yenent bi leeru yenent bi lañ bindee sallallahu alayhi gannaaw ga nag la la yàlla bañ loo ngay bañ maanaam yàlla la bul bañ ak yéeféer yi nga bañ yéeféer yi mais attention am na différence nag entre bañ gi ak jëflante gi maanaam mun ngaa bañ nit ki parce que dafa yéeféer la weddi na yàlla waaye booy jëflante ak moom nga jëflante moom jëflante bu rafet parce que yàlla dafa digle ñu dig jëflante ñoom jëflante yu rafet laa yanhaakumullahu an alladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin comme ni ko alquran wax borom buur yàlla subhaanahu wa ta'aala terewu leen ngeen jëful te luñu maanaam an euh, la la yanakum la an euh, an lazina lam yuqaatilukum fi diin ñi nga xam ne ñoo xeexuñu leen ngir ne da ngeen am diine sàngam di leen xeex ngir ban diine googu ngeen taxawal ko ñi deful loolu wala yukhrijukum min diyaarikum ñoom ñëwuñu seen kër yi nangu ko génne leen wala ñuy occuper seen ay territoire ñooñu li deful yàlla terewu leen an ci ngeen baax wa tuqsitu te ngeen maalu ilayhim jëm ci ñoom lu tax inna allah nag buur yàlla kat yuhibbul muqsitina de au contraire dafa bëgg sax nit ñi di maalu jëm ci ñoom maa nekk lu juste am équité par rapport ak ñoom ñeneen ñi kenn lañ tere maanaam loolu différence boobu foog mu am mais tamit bañoo ko rek parce kii dañ saa bañ mais kii firi gi nekk moom nga bañ mooy ne bu soppeekoo nekk jullit léegi léegi léegi nga bëgg mais tamit euh, jullit ñi tamit doo leen bañ dañ leen di bëgg ba pare bu dee dañuy jëf ñu bon nag nga bañ lu bon la ñuy def mais nag loolu nag moo gën moo bokk na ci li gën a jafe li bari bari bari ñoom jàpp nañ ne buñ bañee nit ki faaw dañuy bañ lépp maanaam maanaam mënuñoo bañ jëf ji te duñ dañ duñ bañ nit ki moo tax yéefir bu def lu baax ak def yu baax da ngay bañ yéefir bi moom bi mu ne ne moom ci boppam mais bëggu lu baax la ñuy def ndax def lu baax lu baax la lu baax la rek lu baax loolu muy def moom da koy bëgg waaye li ngay bañ nag mooy nag muy yéefir gi mu ne naka noonu lu bon nit jullit buy def lu bon tamit da koy bëgg ngir ne jullit la waaye lu bon la mu nekkee nag nga bañ ko mu ne kon wa sunnatuhu xar kanamam bu taaru ga su xajjilu gàcceel na min bu róorin ay weer wala tatlub te bul sàkk mukk li haga ñeel yeneen ci bi sallallahu mii min xam ne ni jikk ak dend koo koy dendal koo koy nuróoleel amul shafiqun ku am ñeewante la mbëggeel bu am ñeewante kaana nekkoon na koo xamante ne ummatahu ci xeetam rahiman ku yaatu yërmande la comme li Alxuraan wax bil mu'minina ra'ufur rahim walaysa te amul loxoo di ko ñeel al musaabihu kuñ koy nuróoleel min xaniini ci ñeewante googu ak yërmande gu mag googu mu am ci xeetam wa madhu tagg nag al Mustafa te yàlla benn sallallahu alayhi wasallam fawzun kooku nag ak woomal la ak ak ak ak ak ak ak ak ak texe la waxul mun akuk woomal maanaam ak ngañaay la ak tonawu bénéfice bu mag la kon nag fa maa xarajun amul dara lu aay nag alayya di war sama kaw ah, minal xaniiri ci mbégte bu tar googu may àndal maanaam mooy euh, comme foofu la ñu amoon maanaam ni bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci moom di ko tagg di ko kii maanaam loolu noonu dafa bokk ci li nga xam ne mooy mandarga yi euh, ku ku xam yàlla maanaam ak ku yegg ci yàlla mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy nekk sa centre wu lépp maanaam mooy sa centre discussion sa centre wu bëgg-bëgg sa centre lépp yonent bi sa centre d'intérêt moom lay doon. waaw loolu moom euh, moo tax tamit nga euh, gis ni ci yàlla yu bëree bëri bëri di di di di wax ci yéen ci sa rafet wala ñu ciy bind wala ñu def ay salaatu ala nabi di julli ci yéen sa xam lu bëri wala boog préoccupation majeure bi ñuy def mooy ginnaaw jàng alxuraan nekk ci salaatu ala di julli ci yéen salaatu ala parce que justement ñoom ñoo yi nga xamante ne mënuñoo ñàkk maanaam mënta ñàkk yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ci ëpp ci euh, maanaam. d'ailleurs sax moo tax lu Cheikh Ahmed Tidiane doon wax radiyallahu anhu mu ne nit yàlla yi dañ ko seetlu te te te ne euh, nit ku amuluk sëriñ amul sëriñ maanaam salaatu ala nabi day taxaw taxawaayu sëriñ ci moom julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam voilà sauf que rek du ko digal du ko tere du ko or yooyu du ko def mais dana taxaw lii sëriñ di jariñ yëpp defar nit di sax ci jullit yenn saa sam da koy defar voilà rawatina salaatu faatiha di ci sax di sax di sax di sax moo tax xeetu ci daan ko dama nga conseil mu ne ko da ma ko laaj ngir yàlla ma ne dinaa la jox conseil ngir yàlla kese mooy dellu salaatu faatiha dee ci nekk jël sa temps saa yoo amee temps loo mën selon sa possibilité ko voilà. moo tax am na benn wax boo xam ne waxoon na ko mooy ci jaw jawal maani mooy salaat faatiha wax xisbu sayf yi yur ni yaani an jamil askar salaat faatiha yi doy nañ wëlif mboolem yeneen mais loolu mooy wax yu jëkk yi la mais ginnaaw bi ci salaat faatiha rek la concentré loo nit ñi voilà kon bëgg di tagg yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu moo tax bénéfice kese la Euh, moo tax gàmmu tamit am solo ndax xew-xew la boo xam ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lañ koy waxtaane waaye loolu moom mooy gàmmu gu normal am ma gàmmu yeneen yi nga xam ne ñoom ñoo mujj xew ci jamono yu mujj yi moom loolu moom du gàmmu moom loolu moom lañ ko tuddee leneen mais du gàmmu waaw parce que euh, temps bi li ci ëpp non seulement ci actualité lañu ne après ñu nekk ci gërëmaate ak yeneen ak yeneen suñ ci jógee ku nekk wax ci sa sëriñ da gis même ci way yi sax au lieu ñu way yenente bi sallallahu alayhi wasallam da ngay gis ñuy way seen sëriñ yi ku nekk di di di xëcc di ràcc di jëmale sa boor loolu nag du gàmmu gàmmu mooy loo xam ne yenente bi rek ki lañ ko jagleel kenn du fa waxtaanee keneen loolooy gàmmu ndax moom lañ ko defal yow nga wóor nit ñi ne leen kaay leen guddi bi la sallallahu après nga def détourné affaire bi maanaam yeneen bi lañu war a waxtaane sallallahu alayhi wasallam ñëpp ñëw nga bàyyi fi yeneen bi sallallahu di waxtaane keneen ba leneen hmm? yàlla ñu yàlla sant loolu moom du ko moom maanaam réseau ko tuddee leneen après nag mu def forme bi après mu def ak fond bi forme bi moom ñëpp gis nañ ko moo tax gàmm yi ñoom Cheikh Siraj Malik Sy doon wax naan nañ gàmmu di ci insister naan naan dafa baax ak naan euh, maanaam bokk yii di xew de yii di xew moom leneen la mais du li nga xamante ne moom mooy ñoom Cheikh Siraj Malik ak ñeneen ñi nga xam ne daan nañ gàmm ci bu njëkk dëgg dëgg ñu tegoon ko ci sunna moom bu dellu si waat maanaam dañ naan gàmm daa xaram ñoom moom loolu la wax carrément gàmm dafa xaram bu ko fi kenn defati ñoom loolu lañuy wax bu ñëwaatoon parce que dirige yi mu indi nit ñi maanaam dañ ko mujj wëlbati ko def koy festivités yi kebe mu nekk leneen lu bokkut ak li nga xam ne moo leen taxoon a jóg loolu nag dafa jaabu te dafa yelloo képp koo xam ne ku xam nga comme li Cheikh Omar doon wax radiyallahu anhu yajibu ala kulli alimin mutadayyinin maanaam ku képp koo xam ne xam nga te diine ñor la nga taxaw dénoncer parce que bu ma fonkee kenn maanaam bu ma fonkee dara maanaam bu ma fonkee dara il faut que loolu ma fonk euh, ba pare ma fonk maanaam loolu ma fonk ba pare ma am leneen loo xam ne fonk naa ko ci wet gi ngir li ma fonk li il faut pas lii nii yàq la li maanaam loolu mooy ku xewlu noonu lay def maanaam tey mënu ma nekk di toppatoo benn car ci garab gi di ko toppatoo ba nga xamante maanaam ni ma koy toppatoowee day tax garab gi ci jëmmi boppam maanaam dàtt bi lépp yàqu parce que bu dàtt bi yàqoo garab gi ci boppam maanaam lañ ci def du dootul baaxati maanaam ñu jël ko ci fi gën a kawe yeneen bi sallallahu alayhi su ma ko fonkee ma am keneen ku fonk ngir yeneen bi sallallahu alayhi maanaam kooku noonu mënu ma wëlbatiku naan foog ma respecté ko foog ma lii foog ma laa ma sàmmonteeg lii ngir yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci loo xam ne yenente bi ci boppam bugg ko day da maam da koy bañ da maam yenente bi néewu sallallahu maanaam mënta ne loolu mënta ne su fekkee te dañ ni gàmmu baax na ma ne naa foofu gàmmu ngir yenente bi sallallahu alayhi wasallam su dee na ma ko nar a defee yenente bi sallallahu alayhi wasallam du ci kontaan mais ma bàyyi ko forme bi forme bi moom ñépp gis nañ góor ñi jigéen ñi jaxasoo waxtaan yi nga xamante ne daanaka pour reexaan loola wala waxu buusóor la caaxaan ak yeneen ak yeneen rawatina nekk ci sphère politique bi wax rek wala yeneen ak yeneen loolu moom du gàmm léegi mu def li nga xam ne moom mooy fond bi ci yeneen bi sallallahu lañu war a waxtaan wax ci moom luñ ñu way yi noonu ñu way yeneen bi sallallahu alayhi wasallam leeral nit ñi lan la yéen ci saa salama jàngale loolu moom mooy gàmm loolu moom mooy esprit mu ne nag rasulun moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam am yenent la boo xam ne kullu xaasin képp koo xam ne aji topp ko la maanaam képp koo xam ne ndax xaasin mooy koo xam ne na maanaam jóge ci xaasa maanaam xaswa bi tekki lëkkaloo nga xam ne fi mu teg tànk rek ngay teg voilà doo ko moñ maanaam da da da marquage nga ko rek loolu mooy xaasa mooy xaasa bi képp koo xam ne mel na noonu nag ci maa la nga xam ne ataanaa dikkee na ko képp koo xam ne noonu nga mel ci ci li mu indi yabu ko da féete kaw la nga talaata yi ba ca ba ca daje ba maanaam fa ñu dajeeg yàlla kulla duuni képp ku dut moom képp kuy képp kuy shérif képp kulla duuni képp kuy shérif euh, fii Cheikh Seydi Ajma Si radiyallahu ta'ala anhu daf koy wax wax bi am am solo xam nga shérif nekk shérif dañ koy doon ci deret maanaam nga bokk ci waa Banu Hashim ci li gën a siiw ci li ñëpp d'accord wala ci ñenn ñi ne nga bokk ci Banu Muttalib tamit am na nekk shérif Euh, maanaam ku bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maam duñ leen Haashim wala bokk maam duñ naan Abdu Manaf mais ci waa Banu Muttalib kese euh, ñoom dañoo am ay acte yu jagoo am nañ tamit lu leen yàlla defal ci baatin ñoom surafaa yi am na lu leen yàlla defal ci baatin parce que sëtu Yonent bi la sallallahu alayhi wasallam borom subhaanahu wa am na ba am traitement de faveur bu mu leen defal. ci wàllu googu ngir ne ngir liñ bokk yenente bi kese sallallahu alayhi wasallam deret yenente bi sallallahu alayhi mooy deret ji gën ci deret askan wi gën ci askan yi moom nee na askan wu ne yowmal xiyaamati dana dagg ba mu def sama bos sabab bu ne dana dagg yowmal xiyaamati ba mu def sama bos voilà mais ànd li shérif yi di am caractéristique boobu yépp léeg-léeg nit bokk ci ñoom parce que tellement dafa jalgati ñu génne ko ci comme ñoom Abu Lahab Abu Lahab ci ñoom la bokk normalement en principe mais dañ ko ci génne moom ba sax Alxuraan di wax tabbat yadaa Abi Lahab ndax jalgati gi jalgati loolu da di am mais itam mais itam. ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, maanaam ñi ci bokkul ci deret mën nañoo dem ba nekk ci ñoom ci deret ba bokk ci ñoom mais loolu ñooñu noonu ñaar lañ mooy mulhaquuna dafa am aslu yuuna yi mooy surafa aslu yuuna yi ñi nga ne ci cosaan lañ ko nekkee am ñi nga xam ne ñoom mulhaquuna lañ dañoo dabe ñooñu dabe nag nga xam ne dañ leen dañ leen ciy boole dañ koy amee ci ñaar mooy benn bi moom mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam bëgg koo xam ne maanaam dafa indéfectible inconditionnel maanaam amul dara lu ci rax maanaam bëgg koo xamante ne ñoom ci moom la ñuy xalaat moom la ñuy waxtaanee moom la ñuy maanaam ci lépp seen lépp ci bi benn groupe beneen groupe moom mooy ñi nga xamante ne dañuy topp sunna yenente bi sallallahu alayhi di teg seen tànk fi ko yenente bi sallallahu alayhi a teg mais nit ki su demee ba dugg ci géej gi mu doon wax ci njàlleen bi bu duggee ci géej googu maanaam day daal di mujj nekk moom yenn maanaam nit kooku day mujj bokk ci sérif yi mais nag kooku nga xam ne dafa dugg ci géej googu kooku sax mooy gën a màgg yeneen sérif yi nga xam ne ci deret lañ ko nekkee maanaam ki dugg ci géej googu parce que kooku day mujj dem ba nga xamante ne xam nga shérif yi ni ñu nekkee doomu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci zahir la ci deret ji la mais ñooñu noonu ni ñu nekkee doomu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci xaqiqa la ci xaqiqaam la ci réalité ci ruuxam moo tax ñooñu noonu ñuy gën a fort loolu moom moo tax waa ahlu tasawuf am ñu ñu tuddee ahlul bayt bokku dëkk ñi nga xamante ne ñooñu la ñuy wax ahlul bayt de manière générale ci xam-xam mais waa ahlu tasawuf bu ñu waxee kii ci ahlul bayt la bokk ci ci vrai tasawuf ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoo ñooy ahlul Qur'an alladhina hum ahlullah wa xaafatuhu comme ni ko yonent bi waxee sallallahu alayhi wasallam ndax ya yonent bi sallallahu alayhi inna lillahi fil ardi ahluna yàlla de am na ci biir kër gi njaboot maanaam ñoo xam ne waa këram lañu ñu ne ko man hum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadith sayyidina Anas radiyallahu anhu mu ci sunan Ibn Majah rahimahullah yenn bi saa mais ñooñu yooyu ñan mu ne ahlul qur'aan hum ahlullahi wa xaasatuh muy nitu alqur'aan yi ñoom ñooy nitu yàlla yi dëgg te ñooñu ñooy ñi gën a jagoo ci moom te moo ñan mooy ahlul mahabbati ñi xam ne ñoom dañoo bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba jeex seey nañ ci moom tàkk jeex nañ ci moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mujj imprimé wu ci ñoom ñu nekk ñi nga xamante ne maanaam ay photocopie am la maanaam ci seen baatin yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yonent yonent bi sallallahu mooy gérer seen partie intérieure seen seen monde intérieur yëpp yonent bi ko koy gérer laa alayhi wasallam ci moom lañu maanaam euh, maanaam moom mooy ki leen jur dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg moom moo leen jur ci baatin te loolu li koy maye mooy nga dugg ci géej gi kese parce que boo duggee ci géej googu yow da dugg ci géej gi nga xamante ne géeju itlaq la maanaam absolue ci total géej googu boo ci duggee yow dootoo amati maanaam espace ak temps en fait dootoo ko amati dootoo ci bokk nii gérer nan espace bi temps bi c'est parce que kii ginnaaw bon après il est en deux mille dix-neuf wala non loolu du la gérer yow loolu du du dara ci yow yow yaa juddu yaa maanaam premier siècle yeneen bokk parce que tout simplement ak ak temps bi gérer la mais sauf que yow ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nga jeex maanaam yow doomu yeneen bi nga sallallahu alayhi wasallam ci baatin ci kaw loolu nag loolu bu amee moo tax nit ku mel noonu euh, matériel génétique am day soppeeku signature génétique bi yeneen bi sallallahu alayhi daf koy jël mu remplacer ko par bosam moom maanaam bi bosam moom moom bi mu juddoo da koy dindi. da koy da koy da koy neutraliser dindi ko jël bosam moom mu remplacer ko bu ci boolee nekk ki nga xamante ne doomu Cheikh Tidiane radiyallahu maanaam li ma bëgg a wax mooy spirituellement nga xam ne Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu day jël matériel génétique am remplacer ko par bosam moom battement maanaam yëngatu bi xolam di yëngatu te loolu day synchroniser ak bu Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ci mboolem monde yi yi ñuy synchroniser di sabbal yàlla di sant yàlla di julli ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam ñoom ñooy xew foofu te loolu li koy maye mooy jeex googu moo tax mu ne yenn moo tax moo ko wax jiite wax ju am solo la rasulul ab yenent la boo xam ne moom la yàlla yabal sallallahu alayhi wa sallam ndax yëpp ak melo yi moom la ko def kullu xaasin képp koo xamante ne da danga takk da ngaa takkoo topp man maa ataanaa la mu ñu indil ya fuuku da nga féete kaw la nga talaaqi ca keroog bëtub daje ba kulla duuni képp koy shérif yaa koy féete kaw loolu tax na la ko fi nga juddoo fi nga màggee kii yooyu bu mu la soxal yàlla dafa am maanu te gis nga yàlla non seulement dafa maanu mais dafa mën a maye maanaam dafa am loo xam ne maanaam ñëw parce que tout simplement yow askan sàngam nga bokk wala yooyu rek ñu discriminer la loolu yàlla du ko def te ci ñëpp liy jële xoolal gis nga justement shérif yooyu mooy ñi mu ne euh, ñi exactement mooy li mu ne woon Salman al voilà waaw ba pare mu ne bu doon ne law kaana al bi suraya la xaazaha rajulun min faris yaani salman xadis bi ñu saxal Buxaari rahimahullah bu doon ne i ndëm yàlla ndëm yàlla ci biddiw bi ñuy wax suraya la ne biddiw bu kawe boobu la xaazaha ki nga xamante ne moom moo koy amee dina ko dem ba jël ko mooy waa ji dëkk ci Perse yi perse yi du arab jotuwuñ dara kooku dina ko jël te mooy faar Salmaan al-Faarisi moom ci ahlul bayt yi la bokk maanaam du ahlul bayt comme maanaam parce du mbokk yonent bi sallallahu alayhi ci deret waaye na mu duggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam mel noonu jeex ci moom tàkk moo ko may mu dugg ci maqaamu boobu te loolu dafa loolu loolu xaqiqa la bu yéeme yéeme yéeme moo tax la am ci kenn ci nit yàlla yi di wax ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa jël ruuxam dugal ko ci sama ruux maanaam sama jëmm inna allaha ja'ala ruuha muhammad sallallahu alayhi wasallam fii jismi wala fii jasadi loolu moo ko indi maanaam moom mooy moom bosam moom dañ kaa dañ kaa séquestré bu yeneen ci saa saa ñëw moom la beneen nit yàlla doon wax tamit ne euh, seen kii Mouhamad Kabir Mouhamad Kabir Mbaye moom la doon wax sol naa daal daal yeneen ci saa saa mu jox ma sëkk ma sol yére mu jox ma sëkk loolu rek lay moo tax ñu naan libaas ñu libaas mooy yére yeneen ci saa saa maanaam mooy ne moom ci boppam maanaam jëmmam xam nga yére mooy li nga xam ne boo ko soxlee mooy feeñ ci yow yeneen bi sallallahu alayhi wasallam day nekk ci biir ñoom ñu nekk yéreem mooy libaas moo tax ñu tuddee leen noonu albisatu nabi sallallahu alayhi wasallam dëkkal fu la neex juddool fu la neex bu la intéressé loolu amul solo alxuraan moo ko wax inna akramakum indallahi atqakum ki gën a tedd ci yéen fa yàlla du ci juddu mooy ci gën a ragal yàlla ci yéen kese amul leneen lu la fi waaye bëgg a wax leneen dalaa bëgg a nax mbaa mu bëgg laa moom bëgg laa yilif jàpp ne maama moo gën sa maam kon moom moo la gën loolu amul te xam dara waxul ne maama ma gënoon sa maama ah. beneen affaire bu tamit moom mooy ne millata abikum ibrahima maam suñu yoonu maam la yàlla moo ko wax yoon wii moo tax képp ku la loolu moo di wax képp ku ko ne la ma yoon bii ma ne sama yoonu ibrahima la millata abikum ibrahima huwa samaakumul muslimiina mu xamul moom moo leen tuddee woon muslimu ne julli ñi ci lu jiitu man man sama maama Ibrahima mooy sama baay léegi nag yow koo amul mu tedd sama maama ko gën tedd parce que sama maama mooy Ibrahima alayhi salaam mooy xaritu yàlla maanaam c'est que yooyu kii bi xeetu complexe kii yooyu yooyu boobu ku muus maanaam ku yeewu ku nekk bokk na ci li muy njëkk a dégg démystifier mooy complexe kii kër sangam la bokk kii maamam moo daan def nangam kii maamam moo di. amul njëriñ bu la sa maam jariñee léegi nag sa maam mën naa baax wala sa papa baax wala sa yaay baax nga profité ca mbaax la jariñu maanaam maanaam topp comme li nga xam te ne souvent loolu lañ koy faral di gisee médecins yi dañuy faral di am doomu médecin euh, jàngalekat yi di faral di am doomu jàngalekat Euh, taximaan yi di am doomu taximaan parfois wala yeneen ak yeneen footballkat yi bu ñu xëyee dañuy jël seen doom yi eh, yóbbu leen ci eh, école de foot yeeg yooyu loolu mën naa ne mais c'est pas parce que waa ji deret bi mooy bii rek moo tax faaw mënta ñàkk ne jaar loolu amul c'est pas sa maam dégg nga dara dara dara wër di rey nit wala mu nekk ceeb bu doy waar wala yooyu rekk que ni yow tamit ku bon ngay doon déedéet loolu wérul. voilà l'islam bi mu ñëwee daa goreel ñépp mooy la ma waxoon waaja rek l'islam man du ma nangu l'islam ñëwul goreel ma Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu ñëw goreel ma man ma wëlbati ko waat di delluwaat di lekkat ay jàmm loolu du ko nangu loolu moom li xam ne du ma ko nangu voilà ba pare surtout kuy utiliser seen tour pour def ma jàmm encore man non non loolu du ko nangu goreel nañ ma ba pare kay te ngeen ma bàyyi rek man rek gor waaye lii wax waaja euh, wax euh, intellectuel la euh, nekk gaa yi mel mooy comme kii wu dix-neuvième siècle bi esclave boobu nga xam ne dañ koy goreel mu dem dox tuuti dellu si waat fu gàtt kër ki ko goreel ne ko awlu fu ma jëm maanaam dellu si waat nekkaat jàmm loolu nag bu yëfi ku am xel mu ne wa ahlul ulwi ñañu kawe gi wa rusulaa yeneen ci yëpp tural ñoom ñëpp nag ya ummuhumu jiite na leen moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam imaamataay njiitu goo xamante ne xëy jiite goo xam ne xëyri du ni duggu doyadi maanaam jiite gu màgg màgg màgg la woon sallallahu alayhi wasallam ci la leen jiite waaw maanaam ci laylatul isra comme ni ñu ko xam ne te loolu day wane day mandargaal day symboliser ni moo leen raw ñoom ñëpp mooy seen imam huwal xatm moo tax moo tëj nekk yi alayhi salaam al imam mooy imam bu mag bi nga xam ne moom mooy royukaay bi sallallahu alayhi wa sallam wajub daa it mooy borom roy maanaam borom roy gi maanaam moom la war a roy ci lépp alxuraan mooy ko la kaan laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana waaye li man kaana yardullaha wal yawmal aaxir wa zakarallaha kasiiran dëgg dëgg waat naa ne sallallahu alayhi wa sallam la royukaay bu mag bi ne voilà l'excellent modèle mooy yenent mais pour kan pour ki nga xam ne yaakaar na yàlla ak bés bu mu jug tey yàlla lu bëri voilà maanaam bu dee da ngay da benn condition la foog nga pour yenent bi saa xam nekk sa modèle te loolu mooy ne amul intermédiaire maanaam boo bëggee yenn saa lekk sa modèle sans intermédiaire am na ñaari jikko yoo war bu njëkk bi mooy ne yàlla rek nga yaakaar sa yaakaar moom doo ko teg lu dul ci yàlla mooy benn ñaareel bi ci def mooy nag mooy nga nekk kuy tudd yàlla du bëri di fàttali ko yàlla du bëri di zikkar zikkar bi gën mooy alxuraan ak julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam salaatu faatihi yi ne comme wax moom mooy gaal gi nga xamante ne nit ñi jamono ji dañoo nuur ci bàkkaar comme ni ko ñëpp xam mais gaal gi gën a rëy pour muccal leen mooy salaatu faatiha voilà di ko sikar di ko sikar di ko sikar di ko sikar di ko sikar di ko sikar ba mu mujj nekk sa deret maanaam nga xamante ne même boo ñàkkee sax salaatu faatiha bi da ci imprimé voilà loolu moom mooy maanaam tax mu ko nekk ci nekk ci nekk ci nekk ci boo ci nekkee nekk nekk day dem ba moom ci boppam mooy sikkar boppam ci yow maanaam yow léegi soxlaatoo nga koy sikkar mais yow foo toll da koy dégg moom ci boppam mu lay sikkar muy sikkar ci sa biir moo tax makaanatuhu mag maanaam martaba yenente bi sallallahu alayhi wa maanaam fa mu yegg ca yàlla al mooy yegg mooy maqaama bu kawe bi nga xamante ne duuna duuni moo féete kaw bépp bépp maqaama waaw waaw moo féete kaw beneen budul moom beneen maqaama budul moom maqaama yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko féete kaw ah waaw ya ummuhum moo leen jiite na leen imaamata ak njiit euh, reere dooni budul bu doyadiwul waaw wa duunal badri duunal laahi xaqan jami'u rusli ta'lamu duuna ximi wa duunal badri képp ku dul bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy weer wu mat wi nag taaha sallallahu alayhi wasallam ku moom nga xam ne moo incarné mbooleem tur yàlla yi ak meloom yi ci zahir ne serait-ce que ci zahir ak ci baatin yépp ba pare wul nekk ci incarné secret yàlla bu mag bi ak absoluté ci singularité bi yamul ci loolu mais dafa wëlbati ku incarner mystère toxal bi secret yàlla bi nga xamante ne mooy secret bi nga xam ne dafa inviolable maanaam kenn mënu ko ba daj ba ba violer maanaam ba voilà kenn mënu ko kenn jël kenn mënu ci am accès te yàlla ubbilu la buntu boobu waaye tamit wëlbati ku nekk ki nga xam ne moom mooy kumpu gu mag nga yàlla da ko ñëw mooy le mystère impénétrable kooku mooy albado mooy faaxa sallallahu alayhi wasallam ku dul kooku nag yent bi sallallahu alayhi wasallam duunallaahi fa yàlla maanaam du euh, euh, duunallaahi maanaam wa duuna duuna bu njëkk ba duunal badri mooy nekk na ci ronu yenente bi sallallahu alayhi dunal badri nekk na ci ronu yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam tax lay teg ci suufu yenente bi sallallahu alayhi taaxaa dunallahi fa yàlla xaqan ci lu wér képp ku maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp mooy ñan jami'u rusli mboolem yenente yi alayhi wasallam yi ñu yabal maanaam ñëpp dugg ci biir maanaam yàlla comme rasul yi ñëw ci def am bi yi tam ci lañ bokk te comme yenente yi sallallahu alayhi wasallam ñoo ci nekk moom malaaka yi taxul ñuy wax parce que en fait malaaka yi borom xol yëpp dëppoo nañ ci ne yeneen yi alayhi salaam ñoom ñoo féete kaw malaaka yi léegi moo gën wuute boobu concerné wul yi parce yi ñoom ñoo gën moom léegi mu def malaaka ak nit kan moo gën bu boobaa tontu bi mooy ne malaaka moo gën mais nit moo gën a mat maanaam mooy nit mën naa dem ba raw malaaka parce que malaaka fi mu nekk maqaama boobu du ko weesu nit nag day évoluer di yéeg bu féete mën naa féete kaw malaaka maanaam moo gën a mat gën a bëri ay ay ay yoon yu mu mën a jaar ngir mën a yéeg malaaka moom amul benn piste lu dul benn bi ko yàlla bindee jeex na te boobu rek la ko yàlla teg dañ leen a ci ay maqaam alors que nit ñi moom dañuy évoluer rek di évoluer kon képp duun wa duunal badri nekk na ci rolu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi weer wi duunallaahi fa yàlla xaqan ci dëgg jamee rusli mboolem yeneen ci sallallahu alayhi wasallam mu ne lii ma la wax taalamu da ko xam duuna xëy na ginnaaw dee fii moom ku mu neex di weddi naan way yaarien kii prouve bi sallallahu alayhi moo gën nangam nangam nox de maanaam yeneen fii déjà moo leen féete kaw xam nga biñ naan lañ sujjóotal maam Adama gars yi maam malaaka yi xam nga ñu bëri dañ foog ne malaaka yi rek ñoom lañ waxoon ñu sujjóotal leen maanaam c'est yàlla malaaka yi la tudd xam nga tey buñ naan président dem na sànq maam président de la république tukki na maanaam moom la ñu tudd mais duñ ñi mu àndal maanaam délégation bi kenn du ko tuddaale dañ naan le président de la république a naan la ñuy wax maanaam <laughs> Ah maanaam malaaka yi dañ leen di tudd ñoom parce ñoo gën a tedd mais sinon mbindeef yëpp ñëpp nag dañ leen a waxoon ñu sujjóotal moom aadama moo tax doomu aadama fépp fu dugg ci place adduna bi fépp fu mu dugg nag maanaam caractéristique bi nekk ci moom noonu moo tax euh, atome bu ne particule bu nekk da koy fixé xool ko mais xoolu wegeel ak naweel maanaam ni kii doomu adama maanaam màggal sauf que nit ñi duñ gis loolu duñ ko sentir maanaam ñu bari ci nit ñi duñ ko xam mais yeneen a nga def ñu bàyyi ba yow ma xew waaw wala ginnaaw dee rek ñëpp xam ne yéen def moo raw ñëpp wallaahi parce que yow xiyaamati moom mooy fi nga xamante ne ñi raw ñëpp foofu la ñu feeñee maanaam fii mu raw gi fii ku la raw léegi tax man xamuñu ëllëg maanaam momentanément rek la maanaam xamuñu ëllëg nu muy demee mais bu ñu nee ba yow xiyaamati bañ teg ñëpp ka raw moo raw ñëpp te comme yeneen situation c'est sûr que moo fa raw ñëpp loolu mu leer kon moo raw ñëpp. mazunul wajhi aji rafet di ci xar kanam la maanaam ku jiggi dayo la ci rafet gi maanaam ci leer ji xar kanam sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko gise woon fal am taaru taw yi day faarat day dooteeku wa wallat day du mooyu itam biddu ay ci sababu ñaan bi nga xam ne moom la ñaan alal mazuni eh, yi maanaam ci ki nga xamante ne moom moo ñaan maanaam laaj ko maanaam sàkk ko aajo bi te moom mooy kan mooy mooy gisoon nañ ko ci Sahih Bukhari xaalis maanaam bi Seydina Anas bi radiyallahu anhu bi yent bi saa sam doon xutba ne ko yent bi saa sallam ah, dëgg dëgg nag suñu bàyyi muy suñu jur gaa ngi alku suñu tool yaa ngi yàqu parce que tawul yent bi saa sallam ñu yëkkati loxoom ci saa si maanaam laataa muy wàcc loxo bi taw taw yi niir yi ñu gis niir yi ñu dajaloo ñu commencé taw taw taw taw taw taw ba tëj pendant taw ajjuma ba ba dem ajjuma waaja dellu siwaat wala boog keneen comme li xadis bi wax daañ ko yante bi sallallahu alayhi wasallam wax dëgg yàlla taw ñu ñuy sonal mu ne ko allahuma xawaalina la alayna yàlla yóbbu ko ci ba pare nii la def loxo yi rek nii la def loxo yi niir yi tasaaroo ci saa mu leer nañ niir yi tasaaroo mu taw mu commencé taw ci àll ba fa fañ ko soxlaa loolu maanaam parce que partie bii nii maanaam bayit bi ci la tàmbalee miracle maanaam kiimtaan bi voilà moo tax même Abu Talib euh, woyal ko mu koy wax ah na wa ab yabu moo tax euh, mazul loolu lay tekk tamit mu wa aw wa yustasqal ghamamu bi wajhihi simalul yatama asmatan ah, lil anamini simalul yatama asmatan lil bu yenn bi sallallahu parce que moom bu nekk xale la woon ñu ñu am 12 ans baaw naan Abu Taalib dafa ñëw jël loxo yenn bi sallallahu alayhi wasallam yëkkati ko ci kaw moom da kaa jiital ndax xam na ni ku baax la daa ma imagine nga 12 ans la xam na ni yenn bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw rek jël loxo bi yëkkati ko niir yi rek niir yi loolu def loxo niir yi dajaloo niir yi dajaloo mu taw mu ne moo ci biir way moo tax mu bokk boole ko ci voilà moo tax naa waa wa laqad alimtu bi anna diina muhammadin min masabbati aw aw aw maxa la non lawlal malaamata aw maxaafa masabbatin euh, la axastu bi zaaka samhan mubiina maanaam diine yeneen bi sallallahu alayhi wóor na mu ne mooy diine ji baax loolu moom leer na ma waaw waaye nag su dul woon rek ragal ku ma ŋàññi bañ ku ma critiquer bu dul woon maanaam lan nit ñi di wax sama ginnaaw sama der bu dul woon loolu kon dinaa ko jàpp jàpp bu dëgër maanaam da lay wan tamit ay àndandoo yu bon wala entourage bu bon ni mën a yàqale nit tamit maanaam di pression sociale boobu ñu lay teg que loolu garaaw pression sociale boobu rek daanaka maanaam moo tax moo moo tax mu mujj fi mujj nit ñi wuute ndax nekk na jullit ndax nekk ko ainsi voilà mais dafa ni mu ne yéen di saa wa abu yadu ku weex tàll la yustasqal ghamamu wajhi ngir jëmmam kese dana tax ba niir yi ñu leen di baaw ñu leen di wàccee loo xam moo tax mooy simaalul moom mooy ki nga xam ne njëriñ gis moom moo leen di këcc di leen faral seen ranko waaye est-ce leen alaat nag ñi nga xamante ne euh, seen borom kër yi dañoo génn àdduna tamit. moom mooy seen wéeruwaay te loolu du mu koy way yéen tam xalal maanaam wér vraiment daa wër seen daa ngay jikko naka jëkk maanaam moom jikko yu rafet daa naturel ci moom en fait maanaam xaarul ba maanaam nekkul di topp ji kii moo tax mu mel noonu déedéet maanaam moom naturellement noonu la ko yàlla bindee comme li mu waxoon Seydina Ammar rek radiyallahu anhu voilà mu naan ne ne ne Ammaar moom maanaam même bu ragalul yàlla du def lu bon voilà mu ne nafaa dàq na maanaam lii daf bokk ci siimaani mu ne nafaa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dàq na ju al ulufi xiifu ay junni nit bi xayri rey bi ci lu amul benn déng déng kan samay daaw naa suñu sang bu tabe bu kawe boobu sallallahu alayhi wasallam bi saa in ci sababu saa donc mooy lu tollook deux litres quarante-sept min ajin ci lu ci mooñi lu ñu mooñ ñëw gaa yi xiif ñu nekk arme bu ay junni nit amuñu lu ñu nekk ñu ne fenn amul dara gaa yi indi ku ne am ñu dajale bañ dajale rek lu ñuy jot am rek ba mu nekk euh, lu tollook saa mooy ñeenti mudd nii rek ñu jox ko mu dugal ci loxoom ne dem baax na gaa yi lekk ñu lekk di lekk di lekk ba ñëpp junni yi ñoo ñëpp lekk ba am ne bañ paree nag xamuñu ndax lu fi des moo gën a bari wala bokk la fa jotoon a nekk ci cosaan te loolu barke barke da koy def moo tax moo tax euh, barke rek moo am solo ko voilà barke rek am solo lu lu tuuti tuuti loo am day mel ni daa bari si mais da gis ñoo xam ne salaire bu bari bari la ñu am mais dañu nekk ci ci biir ci pax mi tout le temps duñ ci génn comme ni ñu koy waxee duñ ci génn ànd ak nga di salaire lañ am yow sax da ngay jom bi nan lañ def bu génnuñ ci <laughs> fuñ toll ñu ngi ay bor ñu ngi problème affaire yi ànd leen bi no parce que barke boobu moo dem waxul la seen maruk xóndóon jë bii ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam zalat ci la deñe mhm. maanaam zu'aqun euh, ndox moo xamante ne dafa wex xat ci la nekke na namirun nekk loo xamante ne lu neex la sa'irun te yomba naan min zal amini ci barke kii nga xamante ne moom mooy ki yàlla wóolu sallallahu alayhi wa sallam maanaam euh, mbir la fi dajal mooy nit ñi mar lool gisoon nañ ko tamit ci saxee bi ci kitaabu tayammum euh, bi mooy hadith sayyidina Imran ibn Husayn radiyallahu anhu radiyallahu bi yeneen bi sallallahu alayhi wa ñëwee euh, jël ndaw si ndaw si ñëw mu jël baat bi dugal ci baat loxo ndox may fuur di fuur di fuur ñépp ñëw armée bi yépp ci lañu naan ci ci lañu euh, jàpp ku war a sangu farata ci la sangoo farata ci la euh, gëléem yi naan ci ñoom ñépp ndox muy fuur rek bi ñu paree mu ne ndaw sax léegi nag jëlal sa ndox yaa ngi ni gis nga tooñu ñu la ndox maa ngi nii li nga joxe da waaw liñ la liñ waaw liñ kii rek moom lañ jël liñ jël ci yow rek mooy li ñu waaw miiri tooñu ñu moo tax bi mu demee daal ni leen wax naa ci yàlla de ba pare yenn saa saam daf kaa def ba pare daal di laaj nag ne kan moo maanaam nañ dajale li ku nekk li mu am nañ ko dajale ñu dajale ko ñu jox ko ndaw si sufal ko ko ci ci mu mu def moo tax ba mu yeggee seen dëkk dane waat naa ci yàlla mais ki ma gis moo dàq njabar ci diggante fii ak fii maanaam asamaan ak suuf si yëpp kooku dàq njaro mu ne aw huwa nabiyyu wala boog ab yeneen la rek sallallahu alayhi wasallam moo tax yenn saa bi muy comme ni ko xarit bi bi muy xeex ñuy demee ba jub dëkku ñooñu daf na ñii comme ndaw si ñu defaloon jekk gële la waaw xam nga defut dara daanaka mais rek waaw comme ndaw soosu fii la dëkk nañ leen teg gi ndaw si mujj ñooñu tamit reconnaissance ci jëf jooju ndaw si nekk kuy woo nit ñi ci diine ji ba waa dëkk bi yëpp mu jotul tuub dugg ci lislaam voilà ak it ndox bi nga xamante ne moom la dugal yëkkati ndox mi di di ballee ci diggante baaraamam yi moo tax comme daal xam na xajar wax rahimahullah bi ñuy wax masala yi ban ndox moo gën a tedd ñu ne Zamzam la mu ne ndox bi gën a tedd nag te loolu ñëpp d'accord nañ ci mooy ndox bi doon génnee ci diggante baaraam yeneen bi sallallahu hmm? <laughs> bii ci barkeen bi sallallahu alayhi wasallam ci la fuuree ar-rakaaya teenu ndullintaan yi teen yi nga xamante ne amuñu maanaam mooy teen la ndox mu tuuti moo ci am voilà yenn ci saaka ba nga ñëw benn teen amul dara mi ñu ñu ne nan la teen bi tudd mu ne biisaan ñu ne ko biisaan mu mooy lu bon a bon loolu mooy tuubi maanaam teen bi da amul woon ndox bu bari boo pare amutoon ba pare dafa naqari woon ndox mi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <laughs> ko tuddee Nu'man maanaam lu neex mais dañoo dem ca teel ba rek gis teen ba fuur maanaam bëri ndox lool waaw man tuur yi moo tax tuur yi sax bi am solo voilà moo tax yonent bi sallallahu soo ñëwee loolu tudd nga ne xar bu xeex guerre laa tudd mu ne noonu noonu nañ ko changer voilà daal lay tuddee beneen tur voilà léegi gis xam nga Seydina Ali par exemple karamallahu wajhahu bi ñu tuddee Seydina Hasan bi ñu gënee mu ne ko loo ko tuddee mu ne ko xarbu laa ko xeex bu déedéet Hasan sama sët bi Hasan lay tudd du tudd du tudd mukk waa ah, du tudd du tudd du tudd xeex ñu changé tur Seydina Hasan radiyallahu anhu juddoo mu ne sama tur sama sët bi noo ko tuddee mu ne ko xas mu ne ko xarbu xeex ngeer mu ne ko déll mu sëb bi kay noonu xusay bi du changé tur bi mu amati doom ñu ko tudd sëñ bi ñoo mu ne mu mu sama tur mu xas kenn waaw hmm? waaw suqa xareet na badrun weer wi maanaam loolu histoire la bu siiw moom xeet xar xar weer wi comme ni ko Alxuraan waxe kashaq sadri kéem xarum dënn gi haa ak juróomi yoon sallallahu alayhi wasallam duuna zini ci lu amul ayib maanaam bi ñu ko xare ba nopp yi dënn yaa ngi ci saa xalam raxas ko dindi ci ñu ciy dindi tëjaat ko amul ayib bu ci feeñ voilà mais fii dafa wax lu yéeme euh, mooy li mu melalee maanaam li mu lëkkalee xar gi ñu xar weer wi ak xar gi ñu xar dënnu yeneen bi sallallahu alayhi maa yent bi mooy weer wu wat bi maanaam ci xàqte dëgg dëgg yent bi mooy weer bi sallallahu te dënn bi sadr mooy li nga xam ne moo ëmb leer gi nekk ci xol nga xam te ne ba mu xaree parce que xaqiqa moom mooy ci ruuxu maane wal bayaan ni ngi ciy junj lu mel noonu bi ñu naan euh, wan shaqqa al qamaru muniiru mukattamun fa afaadat al anwaaru kulla makaani waaw qaafun wa bil ufuqil mubiin raa naka nga mën a leen waxee ah ci euh, ala kulli haal kii boobu bayit maanaam bayit yooyu loolu moom mooy weer wu mat wi nga xam ne dafa xar fa shaqqa zal qamaru mu katta mu nekk koo xam ne lépp lu dafa nëbbatu moo tax bi weeru bi dënd bi mu xaree loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa afadatil anwaaru kulla makaani leer yi daal di bëgg ci mboolem bërëb yi moo tax moom yeneen bi saa fara ci xu ci yu fés yu leer yi muy ca jabalu xaaf raahu gis na yee nag ñaari géej yi nga xam ne ci yeneen bi sam lañ dajee mooy ñaari géeju sharia xaqiqa ci xolam lañu xare génn sallallahu alayhi wasallam maanaam te yenn bi saa saa ko maanaam nga gis fii mu lëkkale xaru weer wi ak xaru lan dënd bi yenn bi saa saa ñeent yoon maanaam moo gën a dëgër ci ne xar nañ ko dënd ba mais am na juróomeel boo xamante ne borom ko xam dañ ciy wute euh, bi ñu koy jëkkee xar mooy bi mu nekkee ci soxna Xalimatu Saadiya boobu mi ngi am ñeenti at à peu près ñu xar ko ci lañ ko yóbbee ci yaayam ginnaaw bi mais ñoom li xamuñu ko nangam nangam malaaka yi jël ko dóor euh, ubbi dënd bi maanaam dañuy jékki-jékki rek gis ñaar ñu jóge ci kaw asamaan si mel na ñuy naaw wàcc xale yëpp daw fàq ñu dem jàpp ko moom yenn di saa saa maanaam ñëpp daw ñu dem jàpp ci ko moom <laughs> moom Seydina Jibril la Seydina Mikaayil la alayhi wassalaam jàpp ko xar dënn ba pare daal di génne lu ñuul daal ne nekkoon cëru seytaane ci yow loolu mooy premier bi mu amee ñaar fukki at boobu nag li borom foofu yi di wute ñu xaraat dënn bi ñeenteel bi moom mooy biñ ko yabalee bis biñ ko yabalee bis bi bi bi Iqra di wàcc dañoo xalaat dënd maanaam ab al dugg beneen bi ci des moom mooy bi ñuy rañaan bi muy rañaani ji biñ ko yóbbee ci Makka ci ci Kaaba gi d'abord jël ndox mu Zamzam feesal benn euh, genre cin nii boo xam ne or la nga xamante ne comme li mu ko waxee mala ak imaanan wa hikma maanaam nga xam ne dafa fees dell ak ngëm ak sagesse ak te mooy alxuraan ak sunna maanaam ñu jox ko raxas ko sotti ko ci dënn bi yëpp dañ koo ubbi sotti ko ci dënn bi yëpp raxase ko ci te loolu day wane ne nit ki euh, bu bëggee setal dënnam carrément ngëm yàlla la koy setale ak alxuraan ak sunna te bu bëggee rañaan maanaam parce que loolu c'était pour préparer ko rañaan bi mooy ne kon rañaan bi doo ko def dëgg-dëgg maanaam ascension spirituelle boobu lu lu tamel noonu xar yi nga xam ne moom la ñu xar dënnam nag plusieurs fois noonu yooyu yëpp ay xeetu xatfu la yu bees ay ubbeeku la maanaam ay illumination wala ouverture illuminative yu bees la ñu ko borom subhaanahu wa ta'aala defal waaw moo tax fatxa yu bari nañ ay façon ay façon yu façon mu ne war rubba te bari na bàyyi ma ay bàyyi ma yoo xam ne shahidat seede nañ bi xaqin ci lu wér risalatuhu aku risalaat ne yàlla da kaa yabal ak bari ay bàyyi ma sax ñu ko def nga ni comme mu ne kamaa kéem li nga xamante ne dabbin maanaam defoon na ko ab mbëtt maanaam kéem seede mbëtt bi mu biinin bi nga xamante ne dafa wax euh, wax ju leer a leer a leer waaw mm-hmm. wala bokk mu biinin bu siiw a siiw maanaam wax jooju dafa siiw quoi leer nan mooy mbëtt ma moo mbëtt ma euh, waxoon ne yow mu nekk rabb ko comme ni mu nekk saxaaba yi rek laaj ko loo doon ko kan moo ko seede mu ne ko sa mbëtt mi donc moo ko seede maanaam fekk mbëtt mi dañ rëbb ba pare mu ne ko mbëtt mi dem ku la moom mu ne ko yàlla man maay kan mu ne yow yaa Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa zabiyatuhu ak koj euh, béeram maanaam kéwal kéwalam taxawana maanaam sàmmoonte nag wor maanaam mooy ba ngir bañ a wor taxawana mooy moytu na comme ni ana yatkaana yataxannas maanaam yataxannas bi maanaam yataabban maanaam da daan def taxannas taxan alxeb mooy bàkkaar aw xam na mooy dalal mooy ko mooy day jaamu yàlla hmm? fii tamit taxawal na loolu lay teg mooy dalal mooy tandi wor fii wafaa in ci matu kóllëre ci mottali kóllëre euh, loolu lii tamit siiw na waaw benn kéwël la boo xamante ne moom la mooy gazel boo xamante ne daf ko yent bi sallallahu alayhi wasallam daka da kaa fekk da kaa ci àll bi nii rek ñu yeew ko kéwél bi woo ko wax ak moom ne ko man de kii kii dafa am ku ma kii léegi ku ma yeew léegi fii te sama doom ma nga fële dama ko war a nàmpal wax dëgg yàlla dama bëggoon rek ngay yeewi ma ma dem nàmpal ji ko mu ne ko soo paree ba da dellu si waat fii mu ne ko waaw mu yeewi ko bu bi mu demee nag ki moom kéwél gi ñëw ne ko mais maanaam ki ko jàppoon daal rëbb ne ko mais ana sama sóor gi ci yow rek yaa fi nekkoon mu ne ko non man dama kaa yooyu parce que daf ne ma il mu dem nàmpali ji mu dem nàmpali ji doomam parce que doomam da yuuxu fële quoi mu dem nàmpal ko mu ne ko ah bu dellu siwul de <laughs> yaay kay mu ne waa baax na dana dellu si ñu teeg tuuti rek seen kiwul gi daw dellu si waat waaw waa ji ne ah waaw lii de moom daal di tuub daal di ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullaah wa kaanat nekkoon na loolu lu siiw la maanaam saxoon na wa kaana saxoon na al jiz'u dàttuwa shawqan euh, ci maanaam xër ci mbëggeel min xaniinin maanaam mooy saxoon la ci maanaam ngir xëru mbëggeel ga min maanaam saxoon na min xaniinin ci di jooy maanaam di yuux di yëkkat min xaniinin ci di yëkkat te loolu tamit gisoon nañ ko ci Sahih Bukhari bi maanaam xadiis bu siiw boobu euh, nga xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, ma doon ci la daan taxaw di xutba voilà mais bi nga xamante ne jour bi nga xamante ne ci la benn boy kii bon benn jeune menuisier xale menuisier euh, am yaayam ne ko na ko defaral na defaral yonent bi sallallahu alayhi wasallam <laughs> benn minbar mu dem defar waaw moo gën kii ci bi quoi dàtt gëléen gi kii dàtt tàndarma gi quoi dañëw waaw nañ ko defaral quand même benn ñun baax quoi vraiment quoi digne de ce nom quoi moo gën quoi daf dafa ko indi ñu ko indee ñu jël dàtt bi teg ne dégg dañoo jéggi dégg bi yuuxu koy dégg comme ni ñuy déggee yuuxu nit yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw loxoom ne ko soo bëggee ma jëlaat la waaw di yëg sa kaw soo bëggee tamit ma bàyyi la lii nga noppi mais nga bokk ci garabu ànd ak ak eh, àjjana yow mu ne ko waaw baax na kon maanaam imagine ni même ñi nga xamante ne ay être yoo xam ne ci suñu gis-gis ñun dañoo inanimé ñoom ñoo mel noonu ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ñun nan lañu war a mel <coughs> euh, léegi jéem na ci kéemaan yi maanaam lii exemple la rek ci kéemaan yi mais nag dugg léegi ci beneen partie moom mooy gàddaay yi mu ne waa Haajara gàddaay na kul asi bax yin képp koo xam ne boroomu mbeewte nga rabi yin bu reew képp ku beewte réew rek yeneen bi saa xam dalaa maanaam ci ci gàddaayam googu li biinin bi nga xam ne ci la jëmee ci dëkk ba nga xam ne xayra biini moo gën ci dëkk yi muy Madinatu Munawwara ala saakini afdal salaatu salaam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu demee foofu dafa gàddaay képp koo xam ne dafa doy waar maanaam loolu lay symboliser loolu moom moo tax Yonent bi sallallahu alayhi ne al muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi wal muhaajiru man haajara maa nahaa Allahu anhu vrai jullit pire mooy ki nga xamante ne yeneen jullit yëpp mucc nañ ci ayu làmminam ak ayu loxoom mais ki nga xamante ne tamit moom mooy vrai ki gàddaay du jóge ci benn dëkk dem ci beneen dëkk de mais mooy ki nga xam ne li yàlla bañ yëpp moom gàddaay la kooku mooy vrai vrai vrai ki def exil ki def exode immigré dëgg dëgg vrai immigré mooy ci immigré ki migré bàyyi lépp loo xamante ne lu yàlla bañ la ak ñi nga xamante ne dañoo mel noonu parce que li yàlla bañ soo ko bëggee bàyyi fokk nga bañ a fréquenter di ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy def ak ñoo ci ne moo tax mu ne ñu kullu maanaam bari yu rab yi wafil xaari nekk na ca xurwa nag xuntuwa mooy a xeraq euh, kii boobu sabir ah sawr sawr nekk na fa al ajaabu ay kiimtaan yoo xam ne baadiyaatun yu feeñ la te leer wasal laajal maa la nga xamante ne lil anaati bi ñeel na jargoñ ya wasa joone ak pittaku gott ya nga xamante ne maam ni mu siiwee parce que xeeroo xaaru xeraar maanaam boo xoolee ñetti nit rekk ci xaj loolu bu tuuti grotte boobu trente personnes xaj nañ ci mais ànd ak loolu yëpp ñoom biñ ñëwee gis grotte bi ñu koy xool ci suuf te pourtant mënoon nañu xool rek bu ñu doon xool ci suuf di gis yi yenn si seen naa Bakar radiyallahu bu ñu doon xool ci suuf mais ànd ak loolu yëpp kii bi euh, dafa dafa kii ñëw euh, jargoñ bi daa ñëw teg ah picc ñëw tàbbi ci kaw ñoom ñoo xool hë non lii de moom vraiment lii moom jarul ñuy xool kii quoi dugg fii quoi parce que lii de yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam laataa bu gën a àdduna xam naa ne lii ci la fi nekkoon maanaam te léegi la dugg de ndax topp leen tànk bi ba xam ne tànk yaa ngi nii mais ñoom leen jaaxal mooy <laughs> maanaam bon après il maanaam mooy données yi quoi la ñu recoupé xool tànk yi ñëw ne moom bëcc fii tànk buntu xurwaa ngi ni mais sauf que jànkoñ fii ni mu defaree affaire bi ak lënd yi ni mu nuroo lënd yu yàgg ak pitax ni ñu fi tàngee yii yëpp non lii lu te ak tànk gi ni mu nuroo lu yàgg non lii non ñoom jaaruñu fi moom c'est sûr que duñ fi donc nañ xool yi feneen xam naa dañoo kii après ñu tëb wala ñu jaar feneen mais c'est moo tax seen naa ko keroog day am ne waat naa ci yàlla ni keroog. bu ñu xooloon suñu suuf rek gis ni maanaam il suffisait que rek maanaam ñu xool daal ni rek ci suuf kenn ci ñoom xool tànkam yi ko tànk bi wala xool suñu rek gis ni waaw bi mu waxee loolu bi ko yent bi Seydina Bakar radiyallahu anhu waxee loolu yentum saa xam ne ko laa taxaw inna allaha maana pour ragal dara yàlla mi ngi ànd ak ñun moo tax aaya boobu ne illaa tansuruhu faqad nasarahu Allah thani ithnayni idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana waaw yéen foog man ko dimbaliwul yàlla dimbali na ko moom yeneen bi saa sam yéen soo leen ko dimbaliwul tamit yàlla dimbali na ko ba nga xamante ne ñoom ñaar rek lañu woon ci xunt muy wax ka mu àndaloon maanaam ka mu takkaloon sa radiyallahu anhu muy Seydina Abubakar radiyallahu ne ko bul am laa tahzan bul am lenn lu lay tiis inna allah maanaa ndax buur yàlla ñu ànd ak ñun te loolu noonu moo tax imam Ibnul Jawzi rahimahullah daan ne aaya bii de borom bi subhaanahu naa taala maanaam da cee jàjj ñëpp ba mu def Seydina Abubakar radiyallahu maanaam daa wàlli ngëneelu Seydina Abubakar radiyallahu ci kaw keneen ku dul ginaawul jinni jooyu maanaam euh, wayu jinni yi atraba bégloo na saami'i way dégg ko wa ya'lamu te xamee na ca loola ruknahu aw nitam ña man wal ma fuuni jubluwaayu ka yàlla ñoŋal man kañ ñoŋal muy yenente bi sallallahu alayhi maanaam parce que boobu jinne yi ñoom ñoo woyoon parce que buñu jaaree ci Ummu Ma'da parce que foofu tamit dafa def kéemaan jinne yi xool yéemu ci loola di ko woy parce que dafa dem ñu romb euh, am xar ñu gisu am xar ñu xii ñu ñu xiifoon ñu romb am xar ñu gis mu xar ne waaw maam te amoo fii lu mën a naan wala lu ñu mën a lekk ñu laaj comme ci gàdd ci bi noonu la ci ci quoi ci dëkk yi nga xam te maam kii day ñëw sànc fii benn kër dafay ne mooy dëkk yu ndaw yooyu rek bu ko laajee ne ko mais yéen amul amul loolu ñu mën a jox ngeen gàdd dañu ko lu ñu lekk wala lu ñu naan wala yooyu ah ñun dañuy xaar rek ko fa des te xaar yeneen xaar yëpp yóbbu nañ leen sànni. kii rek fi des ndax moom mënu maanaam gis nga ko mu ngi nee sax a daanaka bu baax yéen tam saa ne boo mayee ma ratt ko mënu ko moom kii kii mënu mënu amul dara a waaw may ma rek jox ma ndigal mënu ko waa baax na loolu la yent bi def sallallahu alayhi dafa jël këll gi ñëw teg ko tiimali ko ñu ko tiimalee soow mi war cur cur cur cur cur cur mu jox ndaw si mu naan moom ndaw si la di ko jox mu naan mu jëlaat tiibal xar bi sotti wat cur cur cur cur mu jox seen naa bu bakar mu naan mu jëlaat teg affaire bi cur cur cur cur ba fees mu jël naan daal di tax daal di defaat cur cur cur ba mu dem moo tax bi borom këram ñëwee rek mën a ko ci ma gis de ku ko dàqal njabar wala ku ko gën a yéeme amul parce lii parce dafa ñëw gis soow bi mu ne ko kookoo ko fi baax maanaam daal koy nekk li mu ne ko yenent la mooy ci may dégg ci baax ko ah, ko yow lu daw nga bàyyi ko <laughs> yenent la sallallahu alayhi waaw Euh, ginnaaw bi maanaam kon lii gàddaay bi loolu la ci maanaam indi maanaam mooy nag day wane tamit képp ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla dina la am kiimaan yu bari yu la defal beneen mbir tamit biñ ci gisee mooy wa ta'aala dafa am mbir yoo xamante ne ay terangale yu mu lay defal yooyu du la ci laaj benn effort mais am na mbir yoo xamante ne daf koy laaj ci yow yooyu daf lay laaj nga def effort yépp bi muy rañaanloo yeneen bi sallallahu alayhi di ko woo ci ñëw Seydina Jibril la yónni alayhi salaam mu ànd ak Seydina Mikaayil ñëw Alburaaq ñu indi ko Alburaaq yóbbu ko mu dem ko mu dem jéeg fi mu war yëpp daal dellu si mu loolu moom laa dugg ci benn effort bi lépp dañ ko kaa defal mais bi muy gàddaay ànd ak nit ñëpp ko doon topp ñu koy jéem a jàpp muy làqatu di wër maanaam bu doon ñun ci suñu gis-gisu saa bi rek dañ naan foofu la gënoon a soxlaa alburaq mais loolu imaginer nga woon yan di saa saa amoon alburaq foofu daal di dem képp ku ñu waxati ne ko saray defal lii dana la annoncé que yent bi nag daa mun alburaq attention ñu nag moom bokkuñ waaw salaam mais mu jaar fi ñëpp di jaar rencontre yi yi ñëpp mën a rencontrer waaye yàlla génne ko ci comme ni nga xamante ne ku topp yoonam mën nga rencontrer ay risques ay obstacles yëpp mais yàlla la ci moo tax yoon bi tamit moo mel noonu maanaam yoonu yàlla ci boppam moo ànd ak risques yooyu moo ànd ak ay obstacles moo ànd ak ay jafe-jafe moo ànd ak ay yenn nattu yi mais moom li wóor lenn te moom mooy li leer mooy yàlla du bàyyi nga màmm loolu moom la mooy li leer yow yaa war a comprendre loolu nga tenir continue dafa laaj constance persévérance aussi maanaam di sax ci mbir mi mais aussi xam ne dina am tout le temps ay yu ñëw mais yow yaa war a dëgëral nga continuer